بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب شهد الله أنه لا إله إلا هو ملائكته أولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو الحفيظ الحكيم الذين عند الإسلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ñun waa daayiratu Ahibaa Serigne Sam Mbaye taxta raay say Xadim Tuubaa niñ ko baaxoon a def di ànd ak yéen di leen génneel ay waxtaan yu jëm ci diine na amaat yéene jot leen fi waxtaan yoo xam ne Serigne Sam radiyallahu taala taala anhu moo ko def ba noo dugg ci programme yi ñu amee yéene doxalee ko noonu ñu ngi siyaare baax a baax Cheikh Sidiyel Muxtaar suñu borom may ko fanu gudd ak wér yaram yaram ak kattan ko àggale wa si a nga xam ne moom Cheikh Abdou Basir yàlla na ko fi yàlla yàggal sa may ko fanu gudd ak wér yaram ak kattan gu sax ba li nga xam ne moom la am naa liggéey ko lislaam suñu borom may ko fanu gudd ak wér yaram ak kattan gu àggale wa si koy njottam ñu ngi siyaare sapp sëriñ sàmba siyaare bu baax a baax maam Cheikh Mbaye xalifa Serigne Sam ak rakkam ak Ibrahima Mbaye ak njaboot Serigne Sam Mbaye góor ak jigéen ñëpp noonu la siyaare baax a baax ñu ngi siyaare baax a baax tamit Serigne Abdourahmane Mbacke Daaru Muxti moom tamit kenn la si soppe yi ak Serigne Afi Ñang Serigne Moustapha Diatta Serigne Mouhamadou Lo Ngaabu ak ñu baax ñi nga xam ne ñëpp daan noonu si biir dëkk bi ak feneen si dëkk mag ak ndaw ñëpp noonu la siyaare baax a baax yàlla jàppandal ko waa daari sa Sëriñ Samba yi nekk Touba kii yor kàddu gi leeral kem kàttanam di xaare moom moom lañ am yéene jotlee ko waxtaan wi numéro bi am nañu yéene jot leen waxtaan woo xam ne Sëriñ Samba mi ngi ko defee woon France Paris thème bi mi ngi doon a tarixatul kamal numéro 2 bi ak 3 bi ak 4 bi Sëriñ Samba mi ngi ko defee woon Italie thème bi mi ngi jëm si a sayxul xadim jataay bi tamit docteur xadim si la teewoon na si ak yeneen yi fa teewoon ñu bëree bëri numéro 5 numéro 6 numéro 7 Sëriñ Samba mi ngi ko defee woon moom tamit mi ngi jëm ci asayxul xadim moom tamit moom tamit ay borom xam-xam yu bari teewoon nañ ca ku demee ni sëriñ Moustapha Abdourahmane Lo ak professeur Dramé ak Mouhamed Mamoun Amar ak ñeneen ak ñeneen ci borom xam-xam yoo xam teewoon nañ ci jotaay boobu numéro 8 ak 9 ak 10 sëriñ Samba mi ngi ko defee woon UNESCO ñi nga xam ñoo doon taxawal jotaay foofu sëriñ Abdoulaye Dieye borom Allah waahidun sa wujjën léegi si Abdoulahan nag ñeneen ci borom xam-xam yu bari yoo xam ne teew nañ ci jotaay boobu ci ndigal ci Abdoulaye Mbacke lañ fa demee woon def fa waxtaan am solo muy UNESCO moo doon numéro 8 bi ak 9 ak 10 waxtaan mi ngi jëm Sayxul Xadim numéro 11 ak numéro 12 Serigne Samba mi ngi ko waxtaanee woon Amérique thème bi mi ngi doon Karajulun Kabir te Ahmadou Bamba Karajulun Kabir numéro 13 ak numéro 14 ak numéro 15 Serigne Samba mi ngi ko waxtaanee woon Amérique thème bi mi ngi jëm ci Sayxul Xadim akuk tasawufam ci biir cadre islam Serigne Touba akuk tasawufam ci biir cadre islam mooy numéro 13 ak 14 ak 15 numéro 16 ak numéro 17 ak numéro 18 Rigne Sambay ñu ngi ko waxtaane woon Italie moom tey mu xaddima bi gis na fi soññe yi am solo si muri muri nekk ci bitim réew nañ lañ war a meloo ba nga xam ne képp koo xam ne xemeem na lislaam wala xemeem yoonu murit mën saa dugg si dudul seen melokaan woo xam ni melokaanu safaan lay doon numéro 19 numéro 20 ak 21 Rigne Sambay mi ngi ko waxtaane woon Amérique tam mi ngi doon tawxiid laata muy jeex tamit waxtaan na si Seexul Xadim waxtaan wu amam solo Serigne Moustapha Lay moom tamit teewoon na si jataay xam-xam yu mag a mag numéro 22 ak ko waxtaanee ngi doon melaw julit ak melaw taalibe ak leneen ci yowmal xiyaam numéro ak 25 Serigne Samba mi ngi ko waxtaanee woon tamit état yi moo tamit ci ay laaj tamit teewoon nañ sa ngi ko defee woon mi moom tamit tamit mi ngi doon a tarixatul kamal muy numéro 26 27 ak 28 numéro 29 ak 30 Serigne Samba mi ngi ko defee woon moom tamit Amérique thème bi mi ngi doon Serigne Touba ak islam ci teewaayu sëñ Moutala Mbacke radiyallahu taala anhu ak Serigne Moustapha Lo ak Serigne Moustapha Mbacke Gaynde Fatma ak ñeneen borom xam-xam yoo xam teew nañ ci jotaay boobu ak Serigne Cheikh Gueye ak yeneen ci borom xam-xam yi mag mag yoo xam daal teew nañ ci jotaay boobu muy waxtaan waxam ne moom la Serigne Samba mujj def Amérique radiyallahu taala anhu yàlla na ko yàlla fay ngeen gi fay sa nongub liggéeyam sa barkel ko sa taxawu ak njabootam yal na ko yàlla fulal lépp lu baax te lépp loo xam ni aw yiw la ku tiyaaba yàlla nañ si taas ñun soppi sëñ Samba yi nekk fii si Touba ak fépp soppi sëñ Samba yi nekk si biir réew mi ak bitim réew kon nu def ak dellu gannaaw tuuti képp koo xam ne dig nga ni toftalee waxtaan yi di nga xam ni kon waxtaan yi ni ñu ko toftalee yëpp waxtaan yi sëñ Samba yi mi ngi ko defee woon bitim réew yi Italie la ko defee woon yi France yi Amérique kon mp bi mën nañu MP3 bi waxtaan yëpp daal bitim réew la ko sëñ Samba yi defee Italie France ak Amérique am na tamit yoo xam si biir MP3 bi waxtaan yi tamit maanaam muqaddima bi lépp français la ko suñu Samba yi def lu demee ni que numéro 2 bi ak numéro 5 bi ak numéro 8 bi numéro 2 numéro 5 ak numéro 8 yooyu seen waxtaan kaset yi yëpp muqaddima bi kaset bi jeex lépp lépp français la ko suñu Samba yi làkk lu tax tamit def ko ci mooy ginnaaw thème lépp la indi tamit ci wolof te français bi ginnaaw moo jiit tamit am ñoo xam ne dañuy faral di laaj waxtaan yu moo tax nu indi kaset bi lépp français la kàttan ak jumtukaay bu ñu ko liggéeyee ba si lu kawee seen jot ni ngi sant baax a tamit sopp suñu sàmba si biir réew nga rek bég si rek rek moo xam ni kon suñu sàmb nangu na suñu liggéey ak a ko xam daal tamit sa xol sedd si yàlla na suñu borom kon ay ndaw lañ

na yéene liggéeyal si loxo suñ Muntaxa Mbàkke seen xel insha allah moom dana jot waxtu bu amee barab boo xam ni yaakaar lañ bëgg danañ ko dana mën a nekk danañu jox barab boobu kon suñu xool seet na si baax a baax si loolu kon képp ku ngi laaj wax ne barab bi ci jotagul waaye lañ naa la liggéey ba léegi tamit ñi ngi ci tabaxal sëriñ Sàmbay daara fii subaa kon képp koo xam ne tamit am nga loo mën a barkeeloo tamit si liggéey bi kon képp koo xam ne yaa ngi nga xam ubbil nañ sëñ Sambay compte ngir di ko waajale liggéey boobu numéro compte bi tamit dina ko ubbee sama tur man Xaadim bi ko si moom tamit si seeba bi lañ ko ubbee kon képp koo xam ni am na lenn la si barkeeloo ngir jàppalee ko daara ji nga xam ne am na yéene tabax sëñ Samba ci si kon boo ko defee si numéro compte boobu su borom naa def ak jàpp nu jot si di leen lu baax a baax loo xam tamit xam naa ne yaa ko dégg si kaset yi waxi magu baax a baax mu topp Seexul Xadim di sëriñ ni yàlla boo koy liggéeyal looy yeewu yeew mënoo koo nax waaye waxtu wala yàlla di du la nax yàlla boo koy liggéeyal looy yeewu yeew mënoo koo nax waaye waxtu wala fay du la nax sëriñ Moussa Ka dara du néew ba mu niilal ko dara du yàgg ba mu neenal ko dara du néew ba mu niilal ko dara du yàgg ba mu neenal ko nu bàyyi si xel a barkeeloo waaye dafa dañ ko war def mu doon seen mbirum bopp lu ñu am ak lu ñu am lépp jëm ko see def ngir jëmmi Serigne Sambay kon ñoom mbir mi seen mbir alal ji seen alal la muy soppi Serigne Sambay ak fu nekk si biir réew ak bitim réew nu comme ni ñu ngi sant a baax a mel noonu ak ni ñu leen ko toftalee ak ni ñu si nangoo sonn ak ni xam ne daal seen xol sedd na si baax a baax ñun tamit ñu si bégg baax a baax si woo gi ngeen woo di si wane seen mbégte léeg-léeg nit woo la ci wax wax ak yow ba xolam xaw a tooy nga xam ni kii xolam seet na ci lool yàlla na ko yàlla nangul te barkeelal na ko te fulal na ko lépp muy aw yiw def ko addiye Sëriñ Sam radiyallahu taala nu defar kon ak leeral tuuti tamit si nga xam ne dañ ñuy woo ci biir réew ak bitim réew mi tamit ni ko waxee woon tamit di sàkku ak leeral si ni daayira bi doxee ak lan moo waral daayira bi tamit nu def si ak leeral tuuti xam naa ne am na kase bi xam ne na see jàll waaye am ñoo xam ne yërugu si kase yooyu mën naa am moo bi dañu sàkku leeral di ngir tënk njëkkalante waxtaan waxtu waxtu wi daayira bi bala nga see dugg carte membre bi téeméer nga jënd bu dee teg bi at mi lépp six mille la yaay xool noo ko mën a tegee ba mu at mi mat moom loo loo joxe ni bind ko ba mu mat six mille bu dee cant suñu sàmba gi tamit si weeru mewe lañu ëpp lu ngi faral di def marché occasion nga daan faral di def waaye sàkku nañ si ndigal si Muntaxa di ko defee léegi si pencum daaru mi na mi bu dee mbirum génn tamit ki fan juróom si koor koor gi la ñuy jóge Touba dem njaarim siyaar si Muntaxa Mbàkke ma si Basir mi nga xam ne mooy président daayira bi bu tam xarte ba suba gi dañuy dem Louga siyaar ji barabu Sëriñ Sam Mbay siyaare waale ak njabootam muy maam Cheikh Mbay ak sëñ Ibrahima Mbay boo xamee tamit màggalu Daaru Muxti gi teru na si dañuy sàkk ay hadiya yoo xam ni dañ koy jàppale sa daara ja loolu daal mooy li xam ni moom la daara bi di doxee si programme bu néew boobu ni du tàmbale doxee di am yéen tamit waxtu daara ji tijjee tamit nu def see gën see feeñal baax a baax tamit suñu yéene si ak jàpp ndal kon ngeen ñaanu su borom nangul na ko baax a baax a baax kon waxtaan yi sëñ Sam Mbay moom bu dee ñi nga

70 76 799 64 11 76 799 64 11 wala 33 978 79 33 978 79 loo xam ne bu dee ci kaset yi jëm si diine nga soxla wala lu jëm si leeral si daayira bi nga soxla ba si waxtaan yi di koy si carte carte mémoire yi wala kale incha allah tamit képp xam ne aajowoo nga carte mémoire wala kale yoo xam tamit dañ ci def ay waxtaan yi suñu sàmm waxtaan diine tamit suñu borom def na dana jàppandi si barab bi ni leen sant baax a baax si leen gërëm di am mbégte si ànd ak yéen soppi sëñ Saam yi nekk Tuubaa noo koy liggéey seen xol sedd ngeen faral di si woote di si xëyal seen pëstéef baax a baax di leen xamal ni si ngeen àndal si kàddu gi mooy xaarima biir waxtaan wi si jàpp ndalu soppi sëriñ Samba yi nekk Tuubaa ñu ngi siyaare soppi sëriñ Samba fu ma nekk si biir réew ak bitim réew di leen ñaanal bu baax baax kon impétura bi mi ngi pare si bis bu mag bu yoonu murit fonk am am ñu koy wooye màggal gu njëkk liggéey woon moo ko fi wutu woon laa di yaba Cheikh Amadou Basir ak am mbooloo mu àndal ñu indi ko fii si Touba denc fi jëmam ju tedd ji ba nga xamee ne Touba bi amu si benn man wala genn gàllankoor si xarañ sëñ sëñ Cheikh Mouhamed Moustapha ak si goo xam ne sëñ Touba wóolu woon na ko si màggale kóolute googu muy màggal gi ñuy wax màggal Darou Khoudoss wala màggal gu njëkk gi mu doon le 15 12e mois 2011 le 15 12e mois 2011 kon gi moom la ñuy màggal def lépp loo xam ne liggéey bi mi ngi si koy liggéey suñu borom nangul na ko bu baax a baax a baax dina defal ak fàttali tamit ni képp ko xam ne am nga lu gën a leer si li ñu wax si waxtaan yi fi mu ko defee wala mooy thème bi boo si numéro tamit gën noo jubbanti ñu doole sant baax a baax ndax fekkee woon waxtaan yi fekkee jataay waaye dañoo def jitti rek ba gëstu ba xam si loolu ak su néew sant nañ leen baax a baax seet a a a a a yàlla nangu lépp loo xam ne ak jaamu yàlla la yàlla nanu musal si ay masiixu dajjal ak lori lépp loo xam ne day gàllankoor am ndaw wala julit ba yoonu su njubi suñu borom teg nu di ko wàcc yàlla na si yàlla musal yàlla nu a ngi koy tàmbalee liggéey incha allah rafet nañ jort le 18 safar bi moom tey dana pare muy beneen MP3 Serigne Samba fekk si MP3 yi nga xam ne moo fi nekkan nga xam ni ñu ngi jéem a góorgóorlu bu baax a baax kon jàpp a te ànd ngeen ànd ak sopp nekk Tuubaa wa axiru daawaana alhamdulillahi rabbil alamin Sëriñ Sam Mbaye bismillah ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين mbokki bopp ñoo ngi leen di nuyu nuyub lislaam leen sant di leen di bég ci yéen di leen di leen ñaanal di sakku ci yéen na xeeran kasiran laa yuntahi bëgg a jëriñu moo tax daje fi ndax di fàttalente di yeesalante alquran dafa ne wa dakkir fa inna fa dakkir na fa ati dikra wa dakkir fa inna dikra tanfaul muminina ne xol day xomaag day tilim bu xomaagee aajo nàmm ko bu tilimee ñu war ko fóot ndax xol muy bureau bu xoolu suñ borom ci jaam ñi tax ci la taqwa nekk ragal yàlla lan yanaala allaha luxumuha wala dimaauha walakin yanaaluhu taqwa minkum ne suñu borom ñetti néeg la am ci kaw dënd bi benn bu njëkk bi mooy baytullahi alxaram li ci des béréb yi mel ni yi ñu toog nga xam dañ koo jagleel jaamu ko rek te leneen amu ca cër ñetteel bi mooy xol bu gëm xaddis bi ne sama asamaan si xajuma ci sama suuf si xajuma ci waaye xaj naa ci xolub jullit bu ma gëm kon xol lu ama am solo la ñu fi suñu indi ngir ñi texek bindeef yi yépp xol rek la ñu féetewoo cheikhuna cheikh ahmad bamba radiallahu taala anhu suñu borom daf ko am lu mu ko jagleel ci li am solo ci nit mu di xol xam ne li nga xam ne suñu borom tabaraka wa taala xool na xol yépp yër ko mu gën cee sopp muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mu tànn ko def ko xaadimu rasulillah alayhi salaatu wasalaam daf ko may xol yi ñi texe ñépp du jeex mukk te lu ñëw gën a yéeme moroomam muy waxtaan kon tey ci geneen wet goo xam ne rek gannaaw lu nu jëriñoo rek lañu bëgg moo di sëriñ bi bi àggee ca dayo ba ba jéggi ko te kenn xamul fu mu yemi li ñuy soxla ci sëriñ lépp muy fii ak ëllëg ak diggante bi di bar sax mu mën cee lu kenn mënul kon wàllam yépp mat nu nag mënuñu koo fay waaye nag bu nu amee ngor lin mën lépp daanu ko def ngir sant ko gannaaw buñ sant yàlla ak yenante bi tax Cheikh Ahmadou Bamba dafa bo day njiit ci ñi nga xam ne nu bët bu nekk ak xippi mën nañ caa nemmiku seen xoli taalibe yépp bu ñu feesoon adduna it da ko dale ca penku ba ca soow xol boo xam ne ak cofee la ma nga ca mbugal du ca dugg merum yàlla du dal ca bopp ba ko ba ko sax loolu xam ngeen ko ci bindam wajhu allazi yuhibbuni yabyaddu yawma wujuhu su'ada tabyaddu te xam ngeen nit dana dund juddu di jaamu yàlla bu dund dund bu yàgg dee dem ca safaan ba ngir ay mbir loolu lépp nag lu ko gën te muy sopp diw rekk ku ko yàlla yombalal yombalal na la yiwu àddina ak wa alaxira waaye nu xam ne sëriñ bi bi mu ñëwee it fekk diine ji ràpp mu war koo beesal fekk alxuraan tumuraanke mu war koo teral yëkkati ko ba teg ko fa mu war a tegu fekk awliyaaw yi mu fekk ñu mel ne liir yooyu nàmp yoo xam ne gisatuñu seen ndey mu war leen a nàmpal duy leen ba ñu fees yéege leen kenn ku nekkoon am nga sas xam ne fay ko rekk la war muy koo xam ne dafay kaamil dañ ne alkaamilu man la yutfiu nuuru maarifatihi nuura wariihi kaamilu man laa yutfiu nuuru maarifatihi nuura wariihi kaamil day am sañ-sañ boo xam ne bu ko neexoon mu ne suñu boroom tabaraka wa taala dugalal mbindeef yépp àjjana mu dugal leen ca dugalal mbindeef yépp mu dugal leen ca mboole mbindeef yépp boole leen benn dikk ñu deewandoo ñu def ko ba noppi te loolu du tax mu wàññi dara dara dara dara ca matal xaq sharia Eh. ñu seet ku mënul awliya yi nga xam ne ñoo fi xet xotti ngir moo xam ne dañ koo jële ci suñu borom tabaraka wa taala mu jaare ci jibril jaar ci muhammad rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ñu boole tërbiya ak tarqiya mu dikk mujj leen mottali leen ni sallallahu alayhi wa sallam mottalee yonente yi ci mujj leen mu dal di santaane nag ne képp ku ànd ak moom da war a nekk kaamil ndax da nga war a donn kon kaamil boobu nga xam ne moo di si Ahmadou Bamba radiallahu taala anhu képp ku askanoo ci moom war ngaa am war ngaa am loo ko roy te xotti na yoon woo xam ne boo ca jaaree da ngay nekk kaamil ca na mu yàlle ci yow da nekk kaamil ca mu yàlle ci yow mu ne digal naa képp koo xam ne kii aju nga ci man nga jaamu yàlla ñooñu it bu ñu jógee ci moom dellu tëralaat ñeneen ña de naa la nga wuti feneen foo ko mën a ame képp koo xam ne nag li ma bëgg nga bëgg maanaam yoon wi ma jaar nga bëgg a jaar na nga defaru ta man mbooloo mu bari gàddi ko dem jàngi booba xamuñu lu dul jàng jàng baax na waaye léeg-léeg nag mu am lu ko gën fekk nag daana gàndeeru te du ko wate daan topp àlluwa di defar di defar ba mu jub mu ko jox boroom ne ko lii de lu màgg la doomu soxna ji jàng téere yàlla bi ba wat te moom warlu na bind téere yoo xam ne loolu lépp dana ca nekk sampitaat itam ñu koy jàngale xam na ne xam leen na ne jullit bi li li ko yàlla sant te mënu koo bañ a def muy julli woor asaka aj bu ko mënee tam war ko boo ko xasee ba xam rek boole nañ la ci borom xam-xam yi jox nañ la ci ngëneel yi nga xam ne borom xam-xam yi am nañ ko li ci des nag maanaam taxasus la ci gën a ci géeju ci yeneen xam-xam yi waaye jullit bi moom war naa xam na muy jullee na muy jàppe xam ndox mi jàpp xam na muy woore xam charte yi li koy yàq liñ ci sib lépp yomb na ku ko jàng xam ko te jàng moom du weesu mukk nit ni nit jullik tisbaar boo juumee ba sëlmal ci ñetti rakka na nga koy defaree yomb na jullik takkusaan boo amee ñaar rakka sëlmal wala nga dolli benn muy juróom na ngay def loolu yomb na ñu xamal la ko nga daldi am tuyaabay xam xam àtteb julli booleeg boo juumatee mën koo defar ndax julli goo juum te defaraat ko ëppee na daraja julli gi nga juumul juróom-ñetti yoon juróom-ñaari yoon xam le lislaam googu nga xam ne ci la sëriñ bi tàmbalee woon te bàyyiwu ko ba ni mu fi jóge bu ngeen amee bët te seet da ngeen gis ne ba léegi mi ngi koy def ndax Cheikh Mourtada Mbacke mii ataala allahu umrahu wa nafaana bi dafa ŋàbb tànkam ngir dundal lislaam ngir feeñal lislaam ngir xam xamle lislaam ngir yeesal ko ci xoli jullit ñi rek tax a jóg du toog këram du toog feneen noppaluwul nekk ci liggéey boo xam ne mooy jihaar dëgg fii nu toll fii nu toll amul jenn jihaar ju toll na noonu ndax yàqu-yàqu yi bari na te nit ñi sàggane nañu lislaam mu di ubbi daara yoo xam ne dañ fay jàngale di teew ab teewaayam rekk nit ñi di ko xool seeni xol di beesaat mu di leen gën a jëñ ci lislaam kon fab na tànk yi nga xam ne sëñ bi jaaroon na ca radiyallahu anhu murid yi nag bu seetee ne al ulama wu rabbaani yoon yi dañ ne yoon yi jëm ci yàlla mu ngi bare ne nooy bindee fii kon yoon yi jëm jëm ci yàlla bari na lool sallallahu wa sallam nee na liimaan juróom-ñaar fukki shoxba juróom-ñaar fukki càq la ay car wa kama qaala alayhi salaatu wasalaam bi ci gën a suufe mooy fekk ak dëkk wala doj wu nekk ci yoon wi mën a gaañ nit nga yëkkati ko randal bi ci gën a kawe mooy xalaat yàlla ci sa biir xol dëgg dëgg ba yëg ko wala jihaar wa kama qaala alayhi salaatu wasalaam bokk na ci bokk ci juróom ñaar fukki shu'ab yooyu la lépp luy dindi lor ci nit ñi yërmande kon ci la am njëriñ ci nit ñi ndax ku yërëm suñu boroom yërëm la jullit bi na fexe am xolu yërmande bu mu yéene kenn lu bon bu mu fexeel kenn lu bon na fexe ba wattu moroomam ci teew fàttaliku bis boobu lépp luñ ne la dana waral jàmm nga am jàmm ci bis boobu da ko def xol na ni may waxe woon ne day tilim ñu war koo fóot xalaat bokk na ci ay póotam su borom dafa ne allazina yadkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi xalqi samawati wal ard rabbana ma xalaqta hada batilan subhanak faqina azaba annar gaa ñi nga xam ne dañuy xalaat seen boroom màgg gi mu màgg sañ-sañ bi mu am kàttan gi mu amee boole gi mu boole lépp loo xam ne lii sañ-sañ la wala kattan la wala man la nga xam ne dara fàdduwul walis ko te mu nekk bil mirsaadi jaam bu nekk mu am fu lay nekk te da fa jaar nga xam ne dana seet sa lépp te bu yërmandeen dikkul dana doy waar nit ki nga xam ne ak dundam ci àdduna lu gàtt la ndax dañuy romb rek dem sallallahu alayhi wa bi biñ ko nee ñu soppil la garab yi mu di jur doj yi mu di wuru sa xaalis mu ne lu ma koy doyee maa ngi mel ci àdduna ne tukkikat bu waaxu ba ñaq romb ker garab taxaw fa tuuti ñaqam feri mu jàll noonu laa mel ci àdduna noonu la ñu ci des it ñëpp mel ni kon nag lépp loo jëndee ëllëg da nga ko réccu ndax daray àdduna jarul daray alaxira daray àdduna jarul daray alaxira te nit ki bu ko wóoroon ne dana dund kat téeméeri at yi wala juróom-ñeent fukki at yi wala juróom-ñett bu jeexee mu dee mu xam ne sax dana dund fii ba booba waaye yow yaa ngi xëy xamuloo danga nga fanaan danga nga gont da nga déet yaa ngi gont xamuloo danga nga fanaanam déet kon bokk na ci takku faggu fa nga jëm te loo fa dawalul doo ko fa fekk doomu aadama yi bari na ci ñoo xam ne ci bàmmeel di ñeeg fande lañuy ñuy dëkke ak mar doy na mbugal rawatina bu ca yeneen xaq nekkee te xaq yi kat am na ci yoo xam ne jaani ñàngoor lay doon di matte am na ci yoo xam ne jiit yu fette lay doon am na ci yoo xam ne xali safara lay doon te xaq kat bu doomu aadama doon jihaar ànd ko bu yonent di xeex ak yéefar yi jaay ba kanam yàlla ba ñu rey ko suñ boroom dellu ko dundalaat mu dellu di jihaar ba ñu rey ko ñetti yoon mu dekki du jéggi siraat mukk te fayul bor bor boo amee nit te doog ko te baalu la ko moo tax dana rafet dana doon xel nit ki muy def ñaari fu mu jullee ñaanal jullit ñëpp ñaan itam ñaan goo xam ne daf koy jagleel ñi mu ameel i xaq ndax bu ko defee ñoo ñi mu ameel ay xaq ñu mën a fayoo loolu bu fekkee ne li mu ñaan bari na ba ëpp ñi mu ameel xaq des wa day dellu ci moom rek kon nag perte newu ci waaye dara gënul metti yawmal qiyaam nga taxaw ci kanamu balance yi xusamaaw yi maanaam eh, ñi ñi lay fayu taxaw lu njëkkati kii ne ah man kat defoon na ma nangam wala ameel na ma nangam ñu jox ko ba mu jeex takk di si dara li nga amee ñi nga ameel des des jeexuñu te doo leen mën a faye lu dul ñu fab fab ci seen bàkkaar lu toll ne la nga leen tooñoon rek teg la doon nga leen di mën a faye suñ borom tabaraka wa taala nag bari yërmande bari na ne lool yërmandeem it nag dañ koy sàkku dañ koy sabablu tax sallallahu alayhi wa sallam nee na yawmal qiyaam da nga gis jaam boo xam ne dafa taxaw ci kanamu balance yi ñu di peese yi jëfam muy fay xusamaa uy di leen fay di leen fay ba jeexal benn waaye ñëw ni ko ah fay ma waay ah lu ma lay fayee man de amatuma dara jàmbane suñu borom kii de def maa ameel na nangam ak nangam te wax naa ko mu ne fay du ma fay ndax jeexal na mu ne ko a ah, lu mu la ameel mu ko nangam nangam mu ko ah jeexal na lu mu lay fayee quoi xaw mu ko de waaye xanaa dana ma fay de waaw nu muy def nag suñu boroom dal ne jaam boobu yi fayu toogal mu toog ci suuf mu ne ko téenal xoola asamaan mu téen xool mu ne ko loo gis mu ne ko man day li ma gis doy na waar njënd yi ma gis day ñu ko wurus ak zabarjad ak yaaquut ak xaw ma ban yonente ko moom wala ban malaaka waaye doy na ko waar mu ko kenn moomagu ko ku ko jënd rek ko moom mu ne ko ah ana ki ku am njëgam mu ne ko yow mii mu ne ko man mii am naa njëgam waaw waaw ah luy njëgam xanaa nga baal sa mbokk mii lim la ameel ah, bu ma ko baalee moom kër gi mu ne ko waaw waaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam maa ko wax de mu ne ko kon baal naa ko mu ne ko jàppal ci loxoom ngeen ànd dem àjjana kooku yërmande suñu borom a fa àgg yërmande suñu borom a àgg na ci jaam boo xam ne dafa nekk ci xewal ga sappu ci miirub la araf bu gàtt boobu nga xam ne yowmal qiyaam ca la ñuy tër dee jox yonent yàlla yaxya alayhi salaatu wasalaam paaka bu day ne xasab mu rendi ko sappu ci miir bu gàtt boobu seen benn waay xàmmewu ko sax kooku moom xàmmee ko ne ko eey sa waay yow de waay mas naa mas nga mar bis de romb suñu kër ma may la ndox nga naan mu settantal ko ne ah wax nga dëgg de mu ne ko waaw ndax mënuloo ma dimbali ko nu ma lay dimbali mu ne ko nga waxal ma sa borom rek gannaaw yi am nga ngërëmam ba mu dugal la ci teraanga ji waxal ma ko mu jéggal ma ci sa barke ah loolu de man wax dëgg yàlla waaye dimbali ma rek ah suñu borom kii de mos na may ndox fekk ma mar lool moom de dafa bëggoon ah nga baal ko mu ne nekkoon ne ko na génn mu génn ñu naq ko ci juróom-ñaar fukki géej yu koy laabal ndax bu demee àjjana xet ga du sonal waa àjjana ñu dugal ko àjjana ñu ne nag kon jëmm ji bu nekkee ci dundam tuubi salaatu ala nabi wala bis bu ne wala muwaahib muwaahibu naafi wala bokk jazbul qulub wala genn xasida mu doon xam ne Sëriñ ko tagg yonent bi ndax am na njëriñ bari na lool tuyaaba ndax nee na suñu na ko dul alquran ak ko gënal kon nag yaakaar naa ne jàng ko te am na ci xasida yoo xam ne yépp sax ñoddi la jañ la waaye xam nga xam ngeen ni mu ko séddalee ak yenn ti xasida yi nga xam ne dañ na nangam la gën a ci la gën a aay bari nañu ci duggee dana yaat lool waaye jullit bi daal war na farlu ndax bu ëllëgee du bokk ci mu fàllasoon yi maanaam ñu perte ñi desewul dara daal ndax bu ñu dekkee yowmal xiyaam dana am ñoo xam ne dañuy dekkee waajtaay wu gën a rafet dara du manqué te lu gën a rafet moroom nga ne kii bañ ci la seetaan am ñoo xam ne mbubb ak tubéy rek duñ sol dal duñ sol mbaxane ñii dekki tubéy kese la ñuy sol seen kol bi ne ci bitti <laughs> ñi nga xam ne day dañuy ngemb dañuy ngemb wala ñu sol kiloot ah, ak ñu sol silip ak ñoo xam ne xaaw fàlle doo ngay wër seen seen ndiggali ba bëy ak xar yi topp si ñoom di leen ree day na war de alaxira ah, day bu ko defee am na jikko yoo xam ne keroog lay feeñ ñi nga xam ne seen jikko moo doonoon rëy dañ leen junni nit nañu bokk benn sëriñ du tax ñu yem de du tax ñu yem de ndax kenn ku nekk ak la ngay jëf fa ngay rawee sa moroom gannaaw wóolu gi moom ni ko sëñ Mourtada Amar waxe léegi wóolu gi moom kenn ku si nekk àgg na ci dayo bu wóolu ci sëñ Touba yaakaar naa ne benn murit a gën a gëm sëñ Touba benn murit moom jafe naa xam ndax kenn ku ci nekk jaral na la lépp fu ñu ko tuddee jaral na la ñàkk loo amoon kon nag gëm ak sopp gi moom mat na sëkk mu des liggéey bi sëñ bi doyloowul woon ci taalibe yi ni leen nañ ma sopp rek de ak nañ ma gëm déedéet daf daan santaane farlu waxtu wi mu daan may nit ñi ci waar leen ak yee leen li mu gàtt gàtt dafa amoon loo xam ne waxtoo bu jeexee rek loolaay toll ak moom ne ko jeex na day dal du day dagg fa wax jeeg fa kàddu ga toll woon fa lay yem daal di ne bërët ne irji'u ila rabbikum daal di ne kàpp bunt dem duñ ko gisati ba muy génnati farlu googu mu farlu xam ne gisatul dara ci àdduna lu dul boroomam ko jéem a xam ma ne donte picc mu ñu wax përintaan ñu ne moo gën a mën a naaw ci picc yi donte bu dee naaw mellantaan di doxit seenu gaawaay sore ne waaye lu mu sore sore sore na jéem a dox rek kon taalibe bi na jéem a xent xent li sëñ bi daan def rek te di ko liggéeyal nag dégg ngeen noonu mu waxe ni mu séddalee taalibe yi taalibe bi nga xam ne dafa aju ci moom te jaamu yàlla te liggéeyal ko dana dem àjjana bi xayri xisaabin bi nag lu mat a seetlu la ndax alxisaabu kat doy na waar moom ndax ramm moom dem na ba bunt safara dem na ba biir safara sax ñuqee nit ca safara ca lëgg-lëggi safara fekk ñu upp mbanaga ci moom mbanagi wañax muy wëndeelu ni doge yàpp yooyu di wëndeelu ci mbanagu bax ñu seppi ko génne sax rammu àgg na foofa rammu àgg na ci sukuraat sukuraat tàmbali bëgg a metti sëriñ bi ñëw fil ko mu dali njaañ njaga ki dal di am jàmmam ba ba kanam rot du dajeeg lu dul xel fekk sëriñ ba ca bàmmeel ba mu di ko gàttandu na murit yoo xam ne buñ tàllalee jëmee ci buntu bàmmeel rek sëriñ Tuubaa ay nangu ci ay ñaari loxoom mës hmm. nañu ab néew dëkk ñu dencee ba génn bi ñu delloo ci di waxtaan ñett ñu yëgoowul ku ci nekk ne man daal dama dafa mel ne damay yëg lu gàttandu néew bi biñ koy dugal ci bàmmeel ñett ñu ko yëgandoo te bokkuñu kenn ku ne wax ko kon nag waa Sénégal ñëpp panorama gàmm ndax bëgg rek yomb na ku bëggul nag fan nga teg sa ñàkk bëgg googu dina jafee xam ndax sëñ Tuubaa ku gëmul woon wilaaya gi sax te xam ak farloom ak bëgg yàllaam ak xam-xamam mag jaamu yàllaam lépp a mat rek boo dee jullit da ko bëgg fa bëgg yam dafa jóg léppam mag lu ko sëñ Moussa Ka waxeeti ba ne xaw ma ne dëddoom ga ak maandoom nga ba jaaw ba yokku ko xam ne ma lan xam-xam ba ko waaw ah, wane ne lépp matandoo kon amul loo xam ne li at yaa ko ca dolli du ca ragal yàlla ga du ca jub ga du ca farlu ga du ca maandu ga du ca lenn lenn loo xam ne xam-xam bee ko ci yokk wala at yi mu am ama ko ci yokk amul kon jullit yi xol bi yërmande nekk faw yërmande yàlla tabbi ca kon yërmande baax na kenn ku nekk na yëre na lépp luy dund yonent bi sallallahu biñ wasallam bi ñu ko nee ndax yërmande daañu ndax picc sax dañ mu ne waaw waaw fi kulli zi kabidin ratbin rahmatun bépp borom res wu tooy rek mën nañ koo yërëm ku ko yërëm yàlla yërëm la mun rahima rahman wala dabihata asfurin gannaaw am jikko ju rafet ne yomal xiyam jikko ju rafet la ñuy jikka teg ci bàmmeel ci ci balaas yi di ko di ko seet te dara gënu la diis gënu koo diis lu alhamdulilahi kon jikko ju rafet mat naa sàkku gannaaw yéefar bi sax dana am jikko yoo xam ne dana tax duñ ko lakk mën nañ ko mbugal waaye du dem mukk safara kon nag jullit bu ko melowoo dana baax jikko ju rafet baax na lool doomu aadama nag du juddu mag lu ci bari xam ne ne boo xamee semiñ wi di ko dóor ci dàttu garab gi waxtu wu dalee rek am na lu dagg noonu la tur yàlla mel ci xol boo ko teewloo waxtu wu dalee rek am na lu tirim ju mu dindi dana dem nag ba setal xol bu xol bi setee mu tàmbali dugg ci cër yi di soppi cër yi cër yi yaru bu demee ba xam ne cër yëpp yaru na bu delluwaatee ci xol nag léegi day duy day duy leer yàlla ba mu fees daan waxtaane tuuti ci xoqa li ci sëñ bi wax ci wet googule kon bari njëriñ ci jullit ñi baax na lool dana xet li nit fekk itam ñaari jullit ñoo xam ne jubóowuñu nga fexe ba jubale leen kenn xamul tuyaabaam na mu toll nit kii yéene boppam yéene jullit ñépp li mu yéene boppam moom lañ santaane naka noonu toroxlu ndax toroxlu day dindi rëy rëykat moo alagoon iblis ndax bi ne xalaq ana xayru minhu xalaqtani min nar wa xalaqtahu min tinin rëy googoo ko alag rëy nag nee ñu yàlla rek ko jagoote ko ci fekk mu lakk la dafa amoon benn wàll boo xam ne dafay ndox ci yoon wu sew woo xam ne bërit rek benn ak ak ndox nga xam ne boo jàddee rek sa tànk bi dugg ci biir ban bi sa yére yëpp yàqu muy dox ba dajeeg benn xaj rek dal di jàdd ci ban bi xaj bi jàll mu soo sookata taalib yooyu toppoon ci moom ne ko yow nag daal sëñ bi yaa doy waar xaj bii rek nga xam ne xamul dara moom muy ja tax la jàdd rek ba taq nii ci ban bi mu ne xaj bi de moom a gën fuuf mu doon da nga yàlla bis penc ba mu ne la lii yaa ko tooñoon baal naa la ko wala topp naa la ko lii yaa ko jaamu woon nangu naa ko wala gànt naa ko ba mu des Yaxya ibnu Zakariya kon nag doy waar a ngoog kon gannaaw jaam bu nekk am nga ëllëg luñ lay laaj xol ba ñu fekk rëy day yërmale dina ca jafe dugg waaye fegu itam fekk say cër bokk na ci lii maye leer li tax fees ak dëddu àdduna dëddu nag tekkiwul bañ a wa alam bi anna al kasba laa yunaafi tawakkulan la la takku za itlaafi la si ahmadou bamba radiallahu taala an wax xasbuka min tawakkulin allah tara mujree risqika siwa rabbil wara doy na ci dëddu ak wàkkiilu nga xam ne rek yàlla doo nga lay wërsëgal da nga sàkku sabab yi nag nangam ji nii lañuy ñuy sababloo ngay sabablu boo sababloo it booy sabablu da nga am yéeney jaamu yàlla ndax ki nga xam ne mu ngi liggéey lu mu dundale njabootam moo ki jihaar ñooyam tuyaaba képp waaye nag yéene ci la nit ñi rawante ndax am na jaam ah, jaam yàlla yoo xam ne farlu nañu ba amuñu jëfi aada maanaam bu ñuy lekk dañuy yéene bu ñuy naan am nañu yéene bu ñuy toog am nañu yéene bu ñuy nelaw am nañu yéene yéene jooju ñu yéene nag ci jaamu yàlla benn da ngay noppal jëmm ji ngir mu amum noflaay bu mu jógee mën a def li ko war nga yéene ko tëdd nelaw yaa ngi jaamu yàlla ngay lekk si yéene dundal jëmm ji nga xam ne jaamu yàlla dafa war a jaamu ngay lekk am yéene jooju yaa ngi jaamu yàlla lépp looy def noonu bu fekkee ne xëy nga ne képp koo xam ne defal naa la dara muy njëriñ ma tey ko wala teyuma ko ma xam ko wala xawma ko def naa ko ngir fas naa yéene loolu lépp def naa ko ngir yàlla ba nga juddoo ba nga ngay xëyee yeewoo ci sa lal ba ba ngay nelaw yépp yaa ngi jaamu yàlla kon nag yéen rek moo am solo innamal a'malu binniyaati booy jëfal sa àdduna ni nga jëf ba mel ne doo dee mukk te nga jëfal àllaaxira ba mel ne dañ ne ba ngay dee ñaar yooyu na koy boole jëfal adduna ba mel ne doo dee mukk jubluwuñ ci nga jëf ngir jëriñoo ngir bànneexoo ngir denc naan nangam am naa ko déedéet waxuñ ci loolu dañ cee jublu jëf yi ngay jëf bul ne sax danaa ko fekkee du ma ko fekkee jëmbatal sax bu la ñaari waxtu soon ci adduna sax nga yor garab na ko jëmbat ni yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne kenn ci yéen bu yoroon bantu eh, caru tàndarma bu mu war a jëmbat saa di taxaw it na fexe ba ba saay saa di taxaw mu jëmbat ko maanaam dañu ne kooku li mu ne moom mooy taamiru dunia li iradatil axirati da ngay liggéey adduna ngir nam na ci àllaaxira sayyidatuna Aïcha radiyallahu anha na benn bis mu jot ci alal loo xam ne buñ ko doon seet ci sunu alal yi ëpp na huit mille francs mu di ko joxe joxe ko joxe ko ba reer jot mu reere ruy ba mbindaanam ne ko li nga sédd lépp tey ci alal mënoon nga ciy jënd genn wàllu libaru yàpp boo ah sama xel di mu coon boo ma ko ma def ko nga xam ne Abdurahman ibnu Awf radiallahu taala anhu dañu bi nga xam ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam neen raaytu Abdurahman ibnu Awf yadxulul gis naa Abdurahman ibnu Awf muy di dugg àjjana te borom xam-xam yi ko gannaaw moom dafa bari woon alal lool te alal mooy shaqiqu ruux xol mooy palaasam xolay bëgg alal ragal yàlla itam palaasam mooy xol xam ngeen ne ñaari nit bu ñuy xëccoo dara ci ëpp doole mooy yóbbaale waaye bu fekkee ne tuuti la ko ëppee doole yóbbu gi mu ko yóbbu dana dana yéex mu ne nag Abdurahmaan ibn Awf dafa bari woon alal lool te alal neex mu ragal itam yàlla lool waaye ragal yàlla gee ëpp doole alal ji ragal yàlla gi nag di ko xëcc jëmee ci yàlla waaye gannaaw alal ji diis na moo tax mu mel ne kuy raam ci biir xaay kon dëddu li nu tekk mooy nanu xam ne rek bu nu ci wékk sunu dara ndax nit ki nga xam ne amul dara te am mébét yu bari fu mu toll ala lay nekk ci boppam am mili fukki million am milliard am junni million moo moo moo ne ci boppam dañ koy xisaab ne borom alal ji ki nga xam ne itam am na alal ji fees adduna waaye defu ko ci xolam saxul ci xolam yàlla la saxal ci xolam xam ne rek lii ci loxoom la nekk kooku boo demee du am xisaab bu deewee moo tax gaa ñu baax ni di di ñaane ne allahuma inzi dunia min qalbi wala tanzihu min yadi wala tanziha min yadi suñu borom na nga génne adduna ci sama xol waaye bu ko génne ci sama loxo ndax boo amee euh, adduna ci sa loxo da ci mën a jëf lu baax ni Sidna Ousmane defoon Sidna Ousmane moo gasoon biiru Roomata xam ngeen ne lim ci am ci tuyaaba kenn xamul nu mu toll bi yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne ana yokk suñu jàkk ji ma warlu kër ci àjjana Sidna Ousmane a ko def xam ngeen ne jaysul usrati Sidna Ousmane a ko def te loolu lépp alal amoon teg def ko ci yoonu yàlla moo tax ba bu ñu bu yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu ñuy lim jullit ñi bu ñu nee ñaar ñetteele ko waaye mébét mu gudd moom dana waral ak waru ba maa dama day jullit day gàttal mébétam te xam ne rek na sabab rek waaye bu mu guddal mébétam lu jot yàlla def ndax li muy yóotu xamul moo gën ci moom xamul gënul ci moom hmm. ak mbañe itam bokk na ci li bon bëggante lañ santaan rawatina jullit ñi rawatina taalibe yi ci biir jullit ñi ndax li ñu bokk day lu kenn amul kon war nañoo boole seen bopp benn kenn ku nekk sa bopp daanaka xaw na laa war a gën a gënal sa morom li nga xam ne eh, sallallahu alayhi wa sallam noonu defoon sahaaba yi ba kenn ku ci nekk mel ne sa morom nga gën a yërëm ci sa bopp xam ngeen xisa boobu bopp gëléem boobu eh, ñu wàjjoon te yónnee ko eh, benn faqir ci sahaaba yi mu daal di xalaat ne xiif naa lool yàpp wi neex na waaye diw daal defe naa moom ko gën a aajo daal ko koy yónnee koo koy yónnee moom itam daal di koy yónnee keneen moom it koo koy yónnee ba mu dellu si ki nga ko ñëkkoon a jox xam ngeen ne ak bëggante ak yéeneente jàmm foofu la nekk mu ne day saaba yi ñooy bàyyi euh, murit yi kon nag war nañ leen roy sëñ Tuubaa ko wax jullit war fexe ba du lekk lu dul lu teey mooy lu lu lew mu sol lu dul lu bu mu tëdd fu fu teey bu mu dëkk lu dul lu teey ndax dañ koy laaj ëllëg bu mu war lu dul lu teey te mu xam ne rek kenn ku ci nekk mel na sa morom nga gën a yërëm ci sa bopp xam ngeen xisa sa bopp gëléem boobu eh, ñu wàjjoon te yónnee ko eh, benn faqir ci saxaaba yi mu daal di xalaat ne eh, xiif naa lool yàpp yu neex na waaye diw daal defe naa moom ko gën a aajo daal ko koy yónnee koo koy yónnee moom itam daal di koy yónnee keneen moom it koo koy yónnee ba mu dellu si ki nga ko nikoon a jox xam ngeen ne yërmande ak bëggante ak yeneen yéeneente jàmm foofu la nekk mu ne day saaba yi ñooy bàyyi euh, mu yi kon nag war nañ leen roy sëñ Tuubaa ko jullit bi war na fexe ba du lekk lu dul lu teey mooy lu lu lew ba mu sol lu dul lu teey bu mu tëdd fu dul fu teey bu mu dëkk lu dul lu teey ndax dañ koy laaj ëllëg bu mu war lu dul lu teey te mu xam ne rek njëriñ moom gannaaw coon rek lay ñëw njëriñ gannaaw coon mais ñu lépp lu la waaye rawe ba mu koy def yaa ngi jàndoog moom daal na nga tàyyal ko wala nga naan bu ëllëgee wala bu gannaaw ëllëgee wala nga ne damaa sol naa nekk ba bis sàngam wala nga naan aw ma jot te mu ne alfaqru day nekk inna waqtihi fu mu toll rek na fexee def lu ko jëriñ rek ndax kat lu mu tuuti tuuti rek bu fekkee ne sell nga ko te yàlla rek a tax fay ga dana bari nii yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon Seydina Muaaz rek boo ragalee yàlla dëgg lu tuuti lay la ci jëf ndax doomu mën na am jamono boo xam ne julli na ñaari rakka ñoo xam ne teewlu na ko teewlu goo xam ne rek mën na koo xettali mën na ko def ci biir xolu sëriñ bi ba nga xam ne sëriñ bi moom la jiital lépp kon nag bu ñu seetee ne murit yi bëgg gi bëgg sëñ Tuubaa mu leen mësal ci nax-nax yu bari waaye far farlu moom kenn doy loolu walis ko nañ góorgóorlu ndax képp koo xam ne kii lim bëgg a gën li nga bëgg kat moo la war a gën a son koo xam ne kii la mu yoyoo moo gën li nga yoyoo wala la muy am moo ëpp li ngay am war na laa gën a nangoo sonn bari jéggalu taalibe fu mu toll day faral di jéggalu waaw waxtu woo rek ñu baal sa bàkkaar boo sëñ Tuubaa ko bind de nee na boo bëggee bañ am bàkkaar dil faral di jéggalu dil dëkkee jéggalu astaghfirullah alazim te it day fonk ñaan ñaan moom loo am am solo la ndax bu fekkent ne nit ki tey ñaan na ne man de yàlla ma yàlla jox million ah suñu nangu ñaan gi ba noppi seet ne nit ki kat ñeenti fa ne ko desi ci àdduna kon du lekk million bi nangu woon na ko ba noppi waaye million boobu mu wotteel ko nga dundee ci juróomi at nga dellu ñaanaat million bi bàyyi woo mu may ko ba noppi gis ne yow kat am na euh, tawat ju ko juy war a dal waa ji te bu ko dalee day fajoo million bi def koy fajoo nangu na ñaan nga de waaye mu mu mu ko mu remplacer ko tawat jooju wér wala mu bañ koo dal naka noonu ba ba muy gis ne bu million bu ñëwee jariñ ko mu soog ko koy jox moo tax ñaan nag booy ñaan dafa ami chart bu charte yi matee rek ne la wóor ne nangoon waaye bul ne mukk nanguwul tax bu dana nangu fukki yoon am lu koy gàllankoor loo xam ne bu ñëwee du la jariñ ñu faye ko loola boo continuer ñaan rek ba yooyu jeex ñu may la moo tax ci li ko gën a gën a gaaw a nangul nga teewu teewlu sa melow sëriñ sëriñ bi nga yaakaar nga teewlu meloom ni mu mel ci sa xol kon na ci yi nga xam ne dana tax ñaan a gën a gaaw a nangu waaw waaw xasida yi nag ni ma ko waxoon rek suñ bi def na ci ñoo dégg joñ ci yëpp ñoo dégg joñ daanaka ci lépp mu ko waxe woon rek xam ngeen ne bi muy tëral yoonu murit mu ngi ko tàmbalee ci ñaari téere yi mu bind masalikul jinaan ak xoqal bu kaaw xoq gàtt na waaye matale na yoonu tasawuf yépp yoonu tasawuf yépp ndax taalibe dañ daan boole ber gi mu leen ber duñ jaxasoog waa àdduna nga xam daf leen di tàggaleeg bàkkaar dana leen tàggaleeg bàkkaaru lamiñ du ñu jëw tàggaleeg bàkkaaru bët du ñu xool lu ñu waru ndax nekkuñu ci biir dëkk bi ñu nga ca daara ja ñeet tàggal leen ak bàkkaaru nopp du ñu dégg itam ay caaxaana ki po ak jëw ak lu bon noonu itam leen tàggaleeg bàkkaaru loxo seen loxo du laal lu xaraam seen tànk du ndox jëm fu araam noonu ñu leen fegale mboolem luy bàkkaar fàttaloo leen àdduna ci bew gi ñuy bew xiifal leen ngir toroxal seytaane dàq seytaane néewal ko doole maral ko ba du leen jege boole ci xasaayit yëg tur yàlla yi ñuy jàng dal di àgg ci yàlla loolu moo doonoon métadam loolu nag bi mu koy tëral la tëral xoqa xoqal bukaaw ala saadatin amwaati tabki laraadi alayhim ka samawaati xam ngeen ni wax nañu euh, alqaadi ma jaxate naan moo bindoon baatu xoqa bi rek yónnee ko sëñ beeg ak yeneen i circonstances yu bari yoo xam ne te wax ne xoqa waaye xoqa moom li leer moo di du ko ma jaxate kala rahimahullah bu ko bu ko waxul sëñ bi daf ko bind ngir yoon wi tëral yoon wi ngir tëral yoon wi moom jaar na ci bu yàgg taalibe yi la bëgg ñu jaar ci noonu mu doon def taalibe yi nga xam ne daje naa ñoom ndax leer bu fekkee ne sëriñ bi mat sëriñ dëgg dëgg dëgg day xëcc leer gi ba mu mat ba lépp ñëw mu bàyyi ko fa ndax su fekkoon ne moom ci boppam ni mu mat ni mu feeseek ni mu mateek ni mu doone lépp mu war lu képp ku aju ci moom àjjana ba noppi dem te amul ñeneen ñu mu tërbiyee duy leen ba nga xam ne bu demee ñoo ñi dañ koy sottandi ku dem bàyyi ko fi ñuy mujj ñëw seen chance du bari loolu moo taxaw mu tël nag yoon woo xam ne jaar loo na ca ña ci moom ñu njëkk a ñëw muy kon ngir jàngal leen ko mu wane ay melo yi nga xam ne ñooñee meloo woon nañ ko lillaahi nga ne askay aw mun aw gaay wala nga ne suñu borom am na aw gaay yoo xam ne béréb bu ñu wàcc tabeek suñu borom daal di fay wàcc ci baatin ak ci zaahir jawwu jëpp suñu borom daal koy leeral nit ñi di di noyyi leer gi di ko naan te duñ ko yëg képp ku gëm di ko naan mu ne tashtaaqum kullu ardin yanziluna biha sépp suuf suñu wàcc suuf si daf leen di namm yàkkamti leen di leen yàkkaw li ko ni nga xam ne suuf su mar a mar noonu la yàkkamtee taw ida laqitahum aw kunta zairahum bi min faaraqatka dahar aw zaaru boo waxtu boo doxee ba dajee ñoom wala nga dem ziar leen suñu borom dootu la bindal bàkkaar mukk ci sa dund is bi ziarati talqa kulla makrumatin wa yantafi bi liqaai alfaqr wal aaru ndax ziare gi leen ziare ngay la la suñu borom defala jëpp teraanga te nag daje gi nga dox it ba daje ñoom ñàkk a gàcce suñu borom teggal tàggale na la ak gaa ñu nga xam ne asamaan yeeg suuf yi dañ leen di jooy ndax melowoo yi ñu melowoon nga xam ne mooy melow yi nga xam ne moom la sëñ bi wane ci xoqa te jaarale woon ci taalibe yi te bëgg ñu di ci jaar ba faw wala ña njëkk buñ ci jaaree jaar gu mat ba noppi itam bu ñu demee itam seeni raglaat dana màndi ñi fi des ak ci seenu mar mu ne tëb ci layaali alayhim wa shuhuru ma yi ak weer yi ak ngoon yi ak suba yi dañ leen di jooy xam ngeen ni gannaaw xoqal diir bu yàgg lu jege fukki at waaye ëpp na fukki at la way bakkaytu bakkay saadaat kii bi sax waxtu yi xam naa li ci des bëri noonu doy na tuuti mu tànn ci yenn kii yenn bay rek mu ne qawmun bi aslihatin aadaahum qaharu hatta alaw bil mazaaya wal karaamaati mu ne ay gaay lañu ñoo xam ne ñoom gànnaay yi nga xam ne moom la suñu borom tëgg jox ko gaay gaayam yi gànnaay yooyu la fab xeex ko seeni noon ba not leen noonu ñi ci noonu ci nit ñi noonu seytaane ak bakkan ak bànneex ak adduna xataa alaw ba ñu kawe lool bil mazaaya ci ay may wal karamaati ay al ay may lan mooy mazaaya ci andu tasawuf du ñu dégg mazaaya may yooyu mooy lan may gi day wàcc ci cëri nit ki lépp mooy ni may waxe ci ci tudd yàlla tuddkatu yàlla bi bu wéyee ba wéy ba am na foo xam ne bu fa tolloo waaye sore na masaaya yooyu ñëw masaaya la nekk masiya bi bu téenee xool asamaan seen aras ak kursi seen lawx mahfuz bu xoolee seen tabax li suuf bu xoolee ci horizon bi seen ba fa àdduna yam wet wet gu mu doon muy ci bët naka ci tànk diggante penku ak sowu mën na koo jéggi benn jéggu mën na ko cee dox borom masiye yooyu naka noonu ak déggam itam nit day nekk fii ci France nit di wax ca Indochine di ko dégg te yëpp teg tegtal yi du jeex lañ ci am naka noonu ba cër yëpp mag loolu mooy masaa yooyu wala karaamaati karaama yi mu nag moom euh, tedd nga yooyu mu leen jox tedd ngay moom mooy béréb boo xam ne bii mooy ni ko waxee woon ci li lay xaw ma isaaxal buñ filetin rek nit dana ñëw jox la loxo biñ ko bindal si bàkkaar fi juróomi at wala kii moom ku ko jox loxo féet fukki at duñ ko bindal si bàkkaar kii ba ba ba muy dee duñ ko bindal ci bàkkaar kii ñu baal ko ba faw yàlla dootu seet dara nga xam ne loo laal mu barkeel lu wi ci yow barkeel mooy karaama yi kon nag masaaya yi ak karaama yooyu nga xam ne not nañ ci gànnaay yooyu seen noon ba amatuñu noon seen digganteeg yàlla di xàll wu mu leer nañ dara doxal ci diggante bi ñoo moom loolu nag ak maratib yooyu moom la sëñ bi daan fàggul taalibe yi na taalibe yoo xam ne dañ leen di nëbb li leen yàlla defal ndax ndax bañ danañ sakk nopp taalibeem bi bëgg a àgg damm làmmiñam damm ay tànkam damm loxoom la mu waroon dégg ci waxtaan waa malakoot du ko dégg la mu waroon séen du ko séen la nga waroon a xam du ko xam mu nëbb ko lépp te fekk na àgg na foo xam ne loolu lépp waroon na ubbi ko ci moom waaye yàqu-yàqu yu bari yàqu-yàqu yu bari yooyu moo tax war a fet loolu fet yu mel noonu nag mooy tax a mat koo xam ne kii mënuloo loolu mën ngaa defar ba noppi mu yàqu seytaane ñëw yàq ko mën ngaa defar ba noppi seytaane yàqu dañ ne dafa amoon ay gaa yoo xam ne dañoo tukki woon ci géej gi war ci seen gaal bi ñu demee nag fekk ñoom am nañu ay noon yoo xam ne dañoo xare woon ba xare ba jeex mu dajee nag geneen gaal goo xam ne ñoo leen gën a bari te ca noon yooyu la ñu bokk ñu dal di dal ci seen kaw fekk nag am na benn waliyu boo xam ne mu ngi ci gaal gii gën a ndawe bi nga xamee ne xeex nañu ba di leen bëgg gañe mu dal di taal gaal ga ñee nekkoon fekk am na beneen waliyu bu fa nekkoon boo xam ne waliyu bu mag la xam na loolu lépp waaye bi nga xamee ne kee taal na gaal gee ci karaama mu daal di koy sàbbi moom récci lam amee woon lépp récci lam woon ba nga xamee ne xeex nañu ñoom ba ña ca des ña raw ñoom ñaar ñëpp yàlla dogal ñu bokk ci ña raw bokku nag fu ñu dëkk waaye wàll li nga xam ne moo taaloon gaalub ñële ba mu demee gis na li mu amee lépp nangu nañ ko maanaam rasmaalam yëpp dem na xamul nu mu nu mu nu mu dañee fu mu jaar muy wër nag di nemmi ko di siyaare ay wàlliyu di jaamu yàlla ba ñu xamal ko nag ci gént ne ko la dal mu ngi la dalee ci bis boobee nga taalee gaaluk noon yi ngeen doon xeexe ndax yow day da ngaa taal puudaru buur bi te bali buur kenn du ko taal ci lu ko mag te amuloo woon sax ndigal ndax foofu nga ko doon taale ku la ko dàqal na taala nga fa waaye feeñul sax ci daal di nag jaaxle nag nan laajte nag dugg xalwa ak nan la mën a jotewaat ci si maalam boobu ba ñu tekkal ko nag waa jooju nga xam ne moom la àndaloon ba mu demee fekk ne waajeeg day yenu waan rek solo ay sagar di nit ku ñàkk solo ci saaxir waaye ba mu demee nag fekk moom bi mu ko séenee xam ne ne kee dañ koo gindi ba xamal ko ne ko la ko daloon moom mii ci moom la jóge ko yooyu mu dal di koy tërbiyawaat nag tërbiyawaat na ko ay at soog koy yërëm delloo ko ras maalam xam ne kon ak defar moom day ànd ak lépp bunt bu boo xam ne bi yàqu mën na caa jóge rek ñu fatt ko mën na noo defe naa ne bu fekkee ne dana am ay laaj marché yi li mu yore woon léegi safar taxi yi jël ko nax ko daal ba amul lu egg lu ko eggale Italie mu des toog fi un mois mu amul ko yónnee xaalis waaw kooku ndax man mën nañ ko jox ci asaka ji wala déet da ko da ko jàllale Itali <laughs> ibnu sabil da mu ngoog bu nit bool ci juróom-ñetti ñu ki nga xam ne sax xëy na mën naa sax bu amee alal senegalit ak bu ko fa amul yëpp waaye fii daal yëngu fi dara kooku moom mën nañ ko jox asaka laaj bi cheikhul murabbi ak cheikhul cheikhu tarqi maay cheikhul muraqi kooku moom daanaka wax bi ci tur bi ci arab jàqalee na leen cheikhul murabbi ni ko Cheikh Ahmadou Bamba waxee ci xikmatu Cheikh Ahmadou Bamba boo ko yéree mu ne sëriñ ñett la ndax boobu nit daf koo laajoon ne ko ndax waaw ku am sëriñ ba noppi sëriñ ba soreeg yow benn dafa faat wala mu dem ci réew yu sori yoo xam ne mënatuloo am xabaaram wala mu mën la digal wala mu tere la wala mu xamal la dara ndax bu boobaa danga war a wut beneen sëriñ wala da nga caa war a sax rek booba loolu la ko nit ko laajoon mu tàmbali ci tontam ne bala ngay laaj ndax boo amee sëriñ ba gisatoo ko na ngay def dangay ngay njëkk a laaj lan mooy melooy sëriñ ak lan moo di sartam loolu nga war a njëkk laaj ni ko danaa la xamal ne la sëriñ ñett la cheikh cheikhul cheikhu taalim cheikhu tarbiya cheikhu tarqiya benn bi ci nekk am na ñetti charte cheikhu taalim moom ay chartam na xam kitaaballahi wa sunnata rasulihi na xam alquran ak hadis xam sunna xam fiq bu baax na am lamiñ leer woo xam ne lu mu la wax doo ko jiixi jaaxa doo ko sikki sàkk daf day leer na amut maandu goo xam ne lu mu jàng daf koy jëfe bu xamee bu amee loo xam ne lii laaj na ko te xamu ko mu am maandu man na leen xaw ma ko waaye diw xam na ko cheikhul muraqi day nekk sëñ boo xam ne gannaaw bi mu xamee farata ak sunna maanaam xam fiq ak tasawuf ak tawxid ba noppi tawxid moom moo jiitu fiq ñëw tasawuf ñëw ndax loolu imam malik wax ne man tafaqaha walam yatasawaf faqad tafassaqa wa man tasawafa walam yatafaqqa faqad tazandaqa wa man jamaa baynahuma faqad taxaqaqa sëriñ boobu bu xamee lool ba noppi na nekk nit koo xam ne dafa xam taqallubaatul jaww yi ak al ajraamu samaawi ak seeni wëndeelu seeni dëwroog yépp ak nu muy jeexitale ci suuf si xam xew-xewi adduna yi fa muy jóge ak li muy yàqal nit ñi ni mu leen di def ak la koy galgal ba du ba du leen yàq xam itam nafsul aadami yi xam ay lëgg-lëggam ak i rëjj-rëjjam ak yàqu-yàqoom ak fi ko seytaanee jaar na xam yooyu yëpp mën koo tàggat xam nga kooku yombul nit ki nga xam ne boroom xam-xam la ba noppi xam na ilmu ilmul hayati lañ koy wax bopp bu leen neexee wala ilmu nujum suñu mag ñi daan wax xam ngeen ni biddiw yi am nañu taasir maanaam jeexit yi ñuy jeexital ci suuf si ak waa suuf si nga ne da ngeen jékki-jékki rek jamono bi am nit ñu mel ne yàlla daf leen xiir ci dara wala ndox ñàkk wala daal am loo xam ne daanaka day dajale euh, réew mi wala mu dajale euh, réew yu bari wala mu dajale adduna bi yooyu yëpp ci ay xew-xew da ngeen ko di faral di si wala at moo xam ne dafa bari ay musiba ay lakk ay dee ay guerre ay yooyu yëpp dafa am cheikhul bii day xam loolu xam biddiw bu fekk bu nekk ci jamono jumu lan la war a def ci waa ci ñi ci kaw suuf si ak lan moo ko war a mën a dindi bu dee jaamu yàlla bu muy digle bu dee sarax bu dee jàng alxuraan bu dee lu mu mën a doon rek nga xam ne dana ko xam nga xam ne kon kii muy tërbiya ni mu xamee ni médecin bi nga xam ne ku mu passé visite ni muy xamee sa jàngoro noonu la xamee jàngoroy xolu nit ki ak jàngoro jàngoroy ruuxam nga xam ne dana xam ne lii bëgg a ñëw nangam lay def ci moom mu sant ko loo xam ne wala mu defe ko noo xam ne dana ko ko fegal ba du am mu xam itam noonu xew-xew yi adduna yi ak réew yi ak yàq yi ak jikkoy nit ñi ak seenu jaxasoo ba nga xam ne li muy indi ci nit ñi mu xam ko mën koo fegal ki nga xam ne moom lay bëgg a def tarqiya moom lay bëgg a def tarbiya ngir yar ko jaarale ko ci yoon woo xam ne bii dana mucc gis ngeen euh, sëriñ bi radiallahu taala anhu noonu mu doon def samp daara yi noonu bu fi nekkoon ba ba léegi mën na am mu defee ko neneen ndax fu jamono bi toll rek ak nu yàq-yàq yuy dikkee ak luy seen nature ak na ñuy yàqee ak nit ñi muy fegal loolu nañu demee ak nañu mel ak seen fragilité ak seen rigidité ci loolu dana ko xam ba mu mel ne rek docteur bi nga xam ne ni muy aare malade bi ci loo xam ne bu ko lekkee wala mu naan ko mu yàq ko wala waxtu woo xam ne bu ko doxee mu yàqal ko dara wala mu ko mu tere ko ko aar ko noonu ximye boobu noonu lay aare Mm, ki muy def ki muy defal taqiya ngeen ne mënu xasaal yi wax ne ni nga xamee ne docteur bu euh, fukki nit ñu bokk benn jàngoro bu ñëwee ci mu boole leen benn saafara boo xam ne ñooy tolloo la ñëpp mu ne dana ci am ñu wér am si ñoo xam ne seen jàngoro dana ko am si ñoo xam ne euh, mën nañoo alko am si ñoo xam ne du leen jëriñ dara euh, du wàññi seen jàngoro mu ne ndax ni nga xam ne war naa bàyyi xel ci seen âge ndax bari na kii bari na deret wala ku néew deret la ndax kii dafa néew doole wala am na doole ndax kii ku ku bëgg lekk la dégg walla wala ku ku bëggul lekk la kii ku tayeel la wala ku tayeel nga xam ne yooyu yëpp médecin bi war na koo xam moo lay xol yu bon yi diggante añaan rëy bëgg àdduna bëgg daraja bëgg féete kaw ku nekk ñàkk a toroxlu bëgg alal fuqale tayeel bari nelaw yooyu yépp nga fexe ba ki koy dindi ci xolu nit ki ba nga xam ne dootu am jàngoroy euh, ruux mooy tërbiya euh, ñun ilimaan yi ñu fi fekk ay arab lañu ay arab lañu jumaa ji ñoo ñoo ko fi ñoo ko fi def bu bu bu ajjuma ñun ñëpp fi lañu julli muy ilimaan raati bi fi ñu julli si yenn jumaa ji ma nga pële alaaji si mële mooy ilimaan bi léegi su fekkente ni ten comme jumaa ji julli nañu waa marché yëpp julli nañu euh, jumaay alaaji si julli na ndax ñun murid yi mën nañoo toog xaar euh, Touba julli ndoo ñoom Hmm? waaw. waaw dëkk waaw moo tax sax moo tax décalage heure waxoon naa ko ne waxoon naa ko ne dëkk yu bokkul fenku jant bokkuñu sow bokkuñu tisbaar bokkuñu takkusaan bokkuñu benn waxtu bokkuñu benn waxtu kon bokkuñu ma ma ma ma illustré loolu ci benn xista boo xam ne ki ma ko nettali ku ma wóoru la mu ne ma sëriñ diw sàngam fekk na sëñ Touba radiallahu taala anhu ci dëkk sàngam ñu nekk ci weeru koor weeru koor xamu weeru baraxlu astaxfirullah dañ wóoratuma mu nekk fa ba nga xam ne euh, takkusaan a ngi jot mu war a defe naa weeru koor la mu war a wori ji këram nga xam ne bis bi mooy ñaar fukk ak juróom-ñeent mu dema dem ba jant sooy ko ci benn dëkk ñoo ñooñu gis weer wi mu ne gannaaw doon dama doon wari ji rek sama kër te léegi weer yi feeñ na ci diggante bi dama defoon ne ëllëg daanu ko woor maa ngi dellu fa sëñ Bamba waree fa mu dikkee ko man day Mbàkke dellu si naa ne ko ah, lu ko waral mu ne ko man day damaa amoon yéene waree ji sama kër bi ma demee ba dëkk sàngam nag ñu ne daal weer yi feeñ na mu ne naa wàññi ko kon julleeg yow soog dem mu ne ko dellul ba fa nga gisee woon weer wa yaa ngi ñooñee ngeen wari fa te ngeen bàyyiwul ba nu gis leen ko tënkee waxtaanam moo gën a am solo moo di ni ñun ñi nekk fii amul sikk sàkk ni ci àtte jullit rek charia lañu mën a basé ci àtte charia boobu bokk na ci bëccëg gën a am solo moo di ni ilimaan yi nga xam ne ñoom ñoo jiite réew mi bu fekkee ni nii natt nañ leen ba seen maandute doy ñu ñooñu fu ñu wooree war nañu woor fu ñu wooree war nañu wari waaye yàlla dafa def ni man mii bokk naa ca ña nga xam ni ca conseil imam yu mag yi ci Paris ca laa bokk gis naa ni bariwul ci recteur yi ñuy wax recteur musulman yoo xam ne ni maandu nañ ca ñaareel ba itam la nga xam ne nii moom lañuy daw pour bañ xool waa senegaal ba woreek ñoom wala ba tàmbali wareeg ñoom ñoom naka jekk itam fii jëluñu seen matuwaayu charia bay jëlal seen bopp ay nit ñu maandu ñuy xool jaww ji ndax weer wi feeñ na walla weer wi feeñul pour mën ci basé ci woor ña ngay basé ci woor ci télégramme boo xam ni mu ngay jóge ba Arabie Saoudite te xamuñu télégramme booba ndax yéeféer a def wala yahut wala keneen te itam Arabie saoudite ba ñuy basé wu di woor bu ñu seetee ci li sëñ Sam waxoon ni dëkk bu nekk am na jaww boo xam ne moo ko gën a jege ci waxtu ñun Sénégal moo ñu gën a jege ak Maroc bi ci réewu jullit ak Algérie k Makka ba nga xam ne bu ñu waroon a basé wu ñii bu ñu gisee weer wi ca la ñu waroon a basé wu noo ca màkk ndax dox nañu suñu diggante lu tolloog bis ba nga xam ni kon mën nañu li ñuy ñaan sunu borom mooy fexe ba am ay ilimaanu nit ku ñuul yu africain yu maandu yu fi nekk ñooñu jël seen matuwaay bañ a dépendre ci naar yi ci dara ñooñu di xoolal seen bopp naka charia di waxe boobu dootuñu soxlaati seet ci Afrique ci dara fii yëg loolu nag matuwul la gën a maandu mooy sunu imaam yële ñu bàyyi fële la ñu gis ni ñoo gën a maandu ci ñun que ilimaanu naar yi. waaw moom la bu ñu ni ma ko waxoon rek lu la wóor rek lu wóoru daal mooy li sare ànd waaye sikki sàkka ñu kiraab bu la déwén déwén.